la dëkk mooy dafa am citoyenneté sauf que du jullit kooku kooku noonu état jullit bi moo koy resal sécurité day fay benn impôt boo xam ne moom lay fay gis nga nag loolu muy fay mooy du fay azaka jullit ñi moom ko ma azaka ngay joxe mais moom du joxe azaka impôt lay joxe te bu ko manul du ko joxe ci lañ la waxoon Seydina Omar ibn al-Khattab ba mu rombee paa bo paa bu màgget ba doon e, yalwaan mu ne ko yow looy def nii loo tax ngay yalwaan mu ne moom du jullit sax waaye day yalwaan ngir fay li nga xam ne e, mooy jizya ndax lool mooy li nga xam ne mooy impôt bi ñuy fay ñoom ñi dëkk ci état jullit yi te du ñu jullit mu ne ko yow dinañ la lekk bi nga nekkee jeune nga nekk mag nii ñuy continuer di la lekk dellul sa kër man Omar man ah, mais pas man Omar en tant man état jullit yi dëkku jullit mi man mi jiitu jullit yi ak état bi ñoo lay resal sa dund desal sa kër ñoo la yoral yépp doo fay dara ya subhaanallah kooku noonu mooy ak zimmi kooku mënaluñ ko dara kooku doo ko def dara kooku dara nga ko dul def ci dëkk bi la dëkk muy saoudien par exemple boo xam ne juif la par exemple dara lañ ko dul def fekk état mooy citoyen yi laay waxaa ñëw di kii doon non yow mënoo ñëw voilà sa salle juif rek kii mecc boo ñëwee dinañ la mecc wala ñu duma la ngir nakaalan mu nekk loo xam ne yow nakaal lay doon ci ñeneen waaye kon loolu la léegi muahad walla lool mu ne kon kii mu ne imaam as-Suwayli dane al muahad mooy ki nga xam dañ ko jox pacte kenn du ko laal diggante état euh, réewum jullit mi ak kooku te du jullit mu ne kooku ci qissatu Kaab bi ndax qissatu Kaab mu ne euh, bu Kaab ibn al-Ashraf bi mooy ne kooku mën nañ koo rey ne dafa saaga ki nga xam ne mooy ash-shari' mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu nag xilaafan li Abi Hanifa mooy contrairement li Abi Hanifa wax euh, Ibn Nu'man radiyallahu taala anhu wa ardaa qultu imaam alxaafiz ibn xajar ne wa fiihi nadar wa fiihi nadar le fait que imaam as-Suhayli wax lii nag ne loolu mën naa ne contrairement ak imaam Ibn Hanif mu ne loolu luñ ciy seetaat luñ ciy seetaat mu ngi ci luñ ciy seetaat mu ngi ci ndax lan mu ne wa sani'u al-musannif fil jihaadi yunti anna Ka'ban kaana muhaariban haythu tarjama li haadha al-hadiith al-fakku bi ahli al-harb wa tarjama lahu aydan al-kadhibu fi al-harb mu ne waxu imaam as-Suhayli bii que ne kooku dinañ ko mën a rey mais même imaam as-Suhayli nga foog ne loo kan moo koy rey mooy li ko waxoon na moo ne imaam alxaafiz ne wa fiihi nazar waxam ji nag fiihi nazar luñ ciy seet mu ngi fi ndax sami'ul musannif li imaam al Buxaari yi ndax imaamul Buxaari moo di moo di moo moo tax fiqhul Buxaari boroom xam-xam yi dox na fiqhul Buxaari yu bon non fiqhul Buxaari yi fii taraajime wala faqhul Buxaari yi fii taraajime mooy fiqh mooy imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi mooy euh, moom nag téereem bi c'est trop trop trop trop technique mooy ne téereem bi mooy ne da koy gis ni sax imaam al-Bukhari tam nga gis ne ay yow téere bi may téere bi euh, euh, sax bi may dégg bu imaam ñun bu dee wolof mun bii mooy Bukhari mooy xam nga loolu loolu kenn du ko wax mooy ne kenn du ñëw rek naan Bukhari waxu nañ la danga naan imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi mooy ne dañuy ñëw waa lii mooy Sahih Imaamul Buxaari teg ci rahimahullah ñaanal ko ndax foo ñaanale sa mbokk jullit yow am na malaaka muy naan amin ca yawit yàlla na nga am lu toll noonu te xamoo ki ngay ñaanal mooy kan laa ilaaha illallaah waay waay bu ñaan googu nangoo foo jëm waay waay nañuy ñaanal mu màgg ñii léegi ñun dañuy téye waaw lii mooy Sahih Imaamul Buxaari bon mais gis nga li ci ne laa ilaaha illallaah mooy fiqam fi ngay xamee ne Buxaari am na yoo xam ne dañu jàpp ne imaamul Buxaari yi moom xamul woon lu loolu xaddasanaa diw subhaanallah <laughs> moo tax mais da nga ne ñii nii du ñii nii mais yu yàlla yu kawe lañu subhaan la moo tax ku ku ku ku ku ku waxati woon kon moo waxati woon doon seede ci imaamul Buxaari rahmatullah alayhi benn ci sëriñam la de al-Qanabi Abdallah ibn Maslama ibn Qanabi al-Qanabi bu ma juumul moom la te taalibe imaam Maalik la dane dane man man de jotaayoo naag mooy boroom xam-xam yi jataanooya nitu yàlla yi jataa di lim mooy ñi ñi ñi sa xel man a dem ñépp ci ñu kawe te xam nga jataay ñoon ñi muy wax mooy ñan mais mooy ñi ngay xalaat ñépp ah, ay imaamu naa Maalik ndax moom taalibe imaam Maalik la gis na imaam Maalik gis na ñoom gaa ñoon ñépp xam na leena ah. ay ñoom Abdallah ibn Mubaarak ay ñoom Sufyaan yii nii ibn eh, Sa'iid as-Sawri gaa yi ci des nii waaye yow man gis nga ñooñ ak ñu kawe ñi man jataayoon ak ñoom gis nga mais man de masumaa gis masumaa gis ku mel ni al laa ilaha illa koo xam ne jataayoo naa ñoom imaamu naa Maalik ñoom ponkal yi ngay dégg yu mag yi jamono yooyu yépp mu ne waaye gis nga loolu lépp ñoom Abdullah ibn Wahb ñoom kii ñu mu tudd euh, Abdurrahman ibn Mahdi gaa yooyu yépp ñoom at-Tayalisi Abu Dawud gaa yooyu yépp pas borom sunan bi de borom mas musnad bi ñoom te moom moom nii da borom kii yu nag contemporain ñoom imam Ahmad la en même ndax moom sëriñ la ci sëriñ imaamul Bukhari mu ne waaye masumaa gis ñi ma jataayoo borom xam-xam yi. ñi nga xam ne ñoo dëddu àddina ñun ñépp jotaayoo naa ñoom de waaye ba nii may waxe nii man man man man man masumaa gis ku mel ni imaamul Buxaari rahmatullah alayhi te kat ki muy wax taalibeem la xam nga lool bu doon nga naan non moom dadi sëriñam euh, imaamul Buxaari sëriñam la moo tax lool mais moom ci boppam mooy sëriñ bi di seedeel lool taalibeem ne ko man samay sëriñ yi ma mës gis ak fi ma wër yépp ñi ma gis ñépp ci ñu ponkal waaye masumaa gis ku mel ni kii nag de malgré ñi ma gis ni ñuy garaaw garaaw garaaw garaaw gis ku mel ni waa ji waaye moo tax ñun ñun ñun il faut moo tax loolu lu am solo la gis nga ñoo ñu jara def tarjuma lañ man maa ngi xalaat sax est-ce loolu bon war naa am solo quoi mooy ne euh, euh, mooy ñii nii ndax ñun wolof ñun ñun dañoo am benn benn préjugé ak benn xeebaate gu ñu ci ñun mooy jàpp nañ ne yàlla lu baax li muy def li ci gën a Sénégal la ko def yow Sénégal tiimal monde bi tollul ni toqum ndox toqum ndox laa la wax de ci océan tollu ko ci ci ci ci ci ci kaw nu bi yow nga bëgg ne li baax li gën ci àddina bi fa la ne nañ man xaw ma bu ñuy wax dañ dul seetaat suñu bopp mais yooyu ñàkk xam la ak prétentieux prétentieux mooy la yow yenn yi ñuy wooteel suñuy sëriñ sax am nañu ko def bu yàgg mais xamuñu leen ñu jàpp ne lii di ci yéemu tout le di ci yéemu tout te loolu nit ñi mais moom la ñenn ñi doon fooy ñun nag <laughs> mooy suñu suñu borne ak suñu tëju fermé wu ci ñun jàpp ne nga xam ne suñu bàkkan rek lañuy gis jàpp ne moo gën a ñool ñépp moo tax ñu gaaw a xeebaar yi nga gis ñeen ñi jàpp nañ mu ñoom yow yow waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne wax yu la suñu boroom dina tàggat ñoo xam ne duñu ñu dara ñooñu ñooñu di saytu waxam yooyu seet ci li ci wér teg ko mu ñépp d'accord ñi ñu ñëw seen ginnaaw ñépp ba compris yow ñi ngay bàkkoo ñoom ñépp ñu jàppaleen ay ñoom ñi ngay bàkkoo ñooñu ay imaam lañ leen jàpp seeni imaam lañ leen jàppe ñooñu ñépp yow nga foog ne suñu boroom dina tàggat waxu yonent bi alayhi salaam sunna yonent bi alayhi salaam ñi koy ñi koy saytu duñu dara tolluñ fen lool lool lool bu ñu xalaatee sax war a xam ne waaye mbir mi warula demee nii ñun man daa mel ni maa xamul moo tax imaamul Buxaari fiqham kamet fiqham dégg fiqh fiqh dégg diine gis nga ci tarjama yim def ay baabu sàngam baabu qatli Ka'b al-Ashraf baabu al-Fakk baabu ainsi suite yooyu yooyu yu graaw la loolu nag moo tax imaam al euh, imaamul euh, kii nu mu tudd euh, Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne moo tax mu ne kii li mu wax fii nazar nekk na luñ ciy seetaat ndax lan mu ne wa sani'ul musannif fii fil jihaadi yonti anna Ka'ban kaana muhaaraban mu ne ndax jëfu ki nga xam ne mooy musannif bi di imaam al Buxaari rahmatullah alayhi day wane ne. Kaab bu nekkul woon ay n'importe qui nekkul woon comme euh, euh, benn comme comme comme comme benn juif noonu rek bu bu bu citoyen bu nekk foofu moom moom dafa nekkoon koo xam ne dafa newoon muhaarab muhaaribi la woon muhaariban mooy da doon xeex voilà muhaariban mooy ne da doon xeex lan dafa nekkoon xeex déclaroon guerre yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy ne moom dafa jàppoon ne moo tax mu dem Quraysh lan lañ gis dafa dem Quraysh di def lan di woo bi yi di leen encourager naan leen defar leen beneen xeex gaaw ngeen fayu jël revanche ñi nga xam ne ñoom lañ leen rayal Badar dem fa loolu lépp mu wax ko di di di galvaniser les Quraysh bi leen woo ngir ñu xeex dem xeex ak yonent bi alayhi salaatu wa te moom lool la xamoon ba moo tax ab forteresse la dëkk dëkkul n'importe où ah. te doon moytu bu baax mooy ne sa li imaamal Buxaari bunt yi ma ko indi day wane ne kaabu te gis nañ ko ci tarjama ci kii yenn ci riwaay yi jóge léegi bu imaam euh, Ibn euh, Ishaq bi mais jabar ji nee na ko bi kaabu yi wàcc fa anta muhaarab yow dangaa nekk koo xam ne dañ lay xeex mooy ne moom moom gis nga première kaawu yéefér yi ne woon koo nga man a rey moom foofu la dugg voilà mooy ne moom dafa nekkoon koo xam ne muhaarib la ku doon xeex ak yàlla xeex ak yonent bi alayhi salaatu salaam looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne faqad aada allaha wa rasuula ndax koo kat euh, lor na yàlla lor na yonent bi alayhi salaatu salaam kon imaam al-Hafiz ne kon jëfu imaamul Buxaari day day remettre en cause waxu imaam as-Suwayli boobu que ne moom muahad la woon rek ku ñu jox kii la woon noonu mais non muahad la si mooy ci dëkku jullit ñi di Medinatul Munawwara fa la dëkk mais dafa am pacte lu fekk kenn du ko mën a rey mais sauf que moom lool moo ko xotti mooy muahad boo xam ne dafa mujj nekk kuy xeex jullit ñi bu boobaa moom day nekk koo xam ne dafay dugg ci koo xam ne nag. kooku dafa bokk ci ñi nga xam ne kooku mën nañ koo rey kooku day wax te ñooñu kan moo leen di rey mais mooy autorité yi léegi mu ne moom imaam al-Hafiz mu ne tarjama li hada al al fatku bi ahli al harb xam nga waxoon naa la ci jotaay bi weesu kën imaam al Bukhari rahmatullah alayhi dafa def ñaari bunt bu njëkk bi daf ko tudde baabul kadhib fil harb wax naa la ci leen di woon hadith yi nii muy boo rayu Ka'b ibn al-Ashraf bunta ngi al-kadhib wax lu dul noonu fil harbi ci xeex kon lan moo tax mu def lool bi mu indee buntu boobu lan la fa indi xadiisu Ka'b ibn al-Ashraf bii ndax Ka'b ibn ashraf il était en guerre contre l'islam lool la lool lay wax moo tax mu indi ko foofu tudde buntu bi baabul kadi bi ndax lan moo tax mooy le fait que ñoom Abdullah ibn Maslama non ma naan Abdullah ibn Maslama moom laa tudd léegi moo tax mais Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu li tax mu wax loolu mooy le fait que mu ne yonente bi alei sa salam ah boo ñun boo bëggee nag ñu rey ko foog dim ñu may permission ñu wax loo xam ne du noonu ci yow ak loo xam ne jaaduwul looloo tax mu indi fa xadiis boobu waaye fil harbi foofu moom xadis boobu dafay gis pour wan wax lu dul noonu ci dë ci xeex man naa ne ndax xadisu Ka'b ibn al-Ashraf bi ndax ci xeex la mu ne beneen beneen bunt bi al baabu al fakku bi ahlil harb bi ray ñi nga xam ne ñoom ay waa xeex ñuy xeex ak l'islam moo tax imaam al-Hafiz ne kon mbir mi lool la mooy waaye liy remettre en cause wax jële mooy ne foofu mu nekk koo xam ne moom dafa déclarer guerre l'islam di xeex ak l'islam te boobu boobaa autorité yi teg ci yow loolu mooy loolu imaam mooy euh, mooy xoolal yonent bi alei saatu salam mooy ne di tontu waa ji ne waaye loolu day wane ne kon fii war nañoo man a ku saaga yonent bi alei saatu salam man daal Dakar fii bu mu fi gis mu kii ma dem assassiné waaye léegi yow dañ naan la léegi taxaw yow liñ la doon wax ci tanqiixul manaat bi yonent ma lay saab saab euh, kan kan euh, kan moo joxe ndigal est-ce que saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom yëguñu woon ne Kaab ibn al-Ashraf mu ngi saaga yonent ma lay saab saab mu di ko def ci ay poème yëgoon nañ ko wala yëgoon nañ ko bien sûr xamoon nañ ko mais est-ce que dañoo ne dañoo ñëw rek tëb dem ray ko laata yonent bi alayhi salaatu salaam di leen jox ndigal mais defuñu ko defuñu ko mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam en tant njiitu jullit nit moom la joxe euh, ndigal ne nañ dem ko loolu man naa nekk man nga ci tiire benn benn leçon mooy këre comme dëkkub jullit comme nañ jëlaat comme état boo xam ne état islamique la dëkk jullit lay dox comme Arabie bu dee ne dañoo gis. Euh, ñoo koo xam ne koo xam ne moom yàq ci l'islam la la fi newee ak diw def lu dul noonu léegi autorités yi ne kooku jox nañ ndigal diw ñu dem ay ko yi mooy opération militaire yi rek loolu man naa ne da man nga ko jàng fii mooy yi mooy yi occidentaux yi def c'est pareil nga xam ne seenum noom dañuy dem yóbbu ay hélicoptère ñu dem li de ko ñu gën a gaaw wala benn drone dóor ko mu dee xam nga loolu kan moo tëb ne gars yi wala bon le président Obama est un assassin xam nga mooy pays démocrate yi ñi naan ay pays démocrate occidentaux yi est loolu dañ koy tuddee ñoom ne lii lii lii aywa nañ traduire kon Obama ci kii ci li nga xam ne mooy mooy justice devant la justice xam nga duñ ko lu tax lu tax duñ ko ndax dañ naan c'est légitime mais c'est pareil ak boo xam ne dëkkub jullit la bu état bi président bi joxee ndigal ci yooyu mooy ne ñu mel noonu loolu day mën a ne waaye pas benn groupuscule mooy taxaw fële euh, daal di liquider gars yi après mu daal di jeex léegi loolu benn affaire la euh, mu res beneen affaire mooy ne tanqiixul manaat bi ñu doon wax nañ ci ñëwaat mooy ne xoolal euh, yow il faut nga xool contexte bi yonent mi alayhi salaatu salaam mais Ka'b ibn al-Ashraf lu mu wax wax yonent mi alayhi salaatu salaam li Uqba ibn Abi Mu'ayt def moo gën a rëy Uqba ibn Abi Mu'ayt mais non seulement waxuma la saaga yonent bi alayhi salaatu salaam wala wax ko lu ñaaw mais fekk na ko mu toog mu xoj ko mu won ko ginnaaw mu xoj ko ba ba nokk ji waa ji arrêté mais est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam léegi euh, boo euh, jullit ña fa newoon dañoo dañoo ne voilà kon ñoom Seydina Omar ibn Khattab dégg naa Uqba moo kii nañ dem ray ko mais xam nañ ne xam Hamza bu xamoon na ne gars yi dañ doon dañ doon sonal yonent mi alayhi salaatu est-ce que Makka est-ce que rayoon na ko mais rayu leen yonent mi alayhi salaatu salaam lan benn jour ne ko bu ma la dajeeg yow benn bés ci biti Makka la na adribanna unuqaka dinaa dóor dinaa cor sa sa baat mais biir Makka est que dafaa cor baatam mais defu ko ndax lan ci néew doole lañ newoon te nekkuñ woon état yoruñu autorité waa Makka liñ defoon moo gënoon a xesaw fopp même bu dee Kaabul af Kaabul Ashraf kàccoor bu mag la waa moom moom ay waxam ci ay làmmiñ la yemoon ak li nga xam ne mooy ay poème yu ñu doon def mais waa Makka ñoom yemuñ foofu ñoom at lañ doon def ñoom dañu non dañ doon wax xawlal boo boo xëyoon gis ñu def prophète de lislaam après ñu def le magicien yow boo ko de boo gisoon lool ci journal looy wax blasphème la kii kii la caricature la kii mais waa Makka def nañ loolu Muhammadun sha'ir Muhammadun kadhib Muhammadun sahir Muhammadun euh, lu nekk lañ doon wax Sayyidina Muhammad ak magicien la sahir majnun c'est un fou mais est-ce foofu yow gis nga ko foo xam ne euh, gars dañ koo wax gars yi tëbraay leen non non ndax contexte yi bokkul yow mënoo nekk l'islam jamono jii ñu nekk mooy ne ñun dañuy jaawale mooy dañoo nekk jamono joo xam ne yow nga nekk néew ju doole dara manuñu ko suñu biir dëkk yi sax dañ lépp lañuy defal daanaka on est sous perfusion perpétuelle nga naan la ndax suñu ñàkk fayda nga xam ne non seulement assuré loo xam ne moom la dunde sax moom la ñuy dunde sax manuñu ko amul benn programme boo xam ne bu ñuy tëral la lu dul ñu ngi xaar ONU wala gaa yooyu daal di ay ay ay club de Paris wala gaa yooyu daal di ñuy lebal ngir ñu mën a nekk jamais ñu tegu projet boo xam ne dañ naan ñun ñoo koy financer yow naka ngay mere noonu dëkk yépp ci yenn nag presque yeneen yépp boo waxee naan am nañ pétrole pétrole bi ku ko yor industrie bi ku ko yor mais ay tubaab bu yi mooy ne yow lépp ñu yoral la ko nga nekk ci néew ju doole ba pare jàppe sa bopp que ne yow dangaa nekk jamonoy Medina loolu man da ne mooy ne gars yi dañuy jaawale mbir yi ñun newuñu ci contexte su ay yooyu ay nekk fi yow xamal leen nit ñi liñ soxla mooy nga jàngal leen xamuñu dara fii ñu fi nekkee mais manifester leen ndax caricature nañ fee gars yi nekk fi di toji boutique di toj ay magasin fii di yuuxu mais loolu jariñul dara yéen ci seen bopp yéen ñiy manifester ka wax tout le temps ngeen def lu tax ñu ñu ñu ñu lu tax gaa yi wax loolu mooy leen yéen yéen amu ngeen benn jikko joo xam ne buy buy wane yéen yonent bi alayhi salaam mi ngeen ne yéen ngeen di défendre tout le temps am njàngaleen fee lay jaar ngeen jaar contraire bi fait que nga wàll nga gis ci sa bopp lu baax la mais seen réaction yi jaruñoo dara liggéeyu ngeen yéen yéen yaru ngeen seen bopp ci diine dara yow rien que xool la rek li islam di bañ yépp ngi ci yow lan nga bëggee nit ñi di lay respecter sa diine mais respecter sa bopp te nga jéem a xam mbir yi te doxal ba d'abord ndax mbir yi boo amee jikko ju rafet nit ñi topp la ci waaye bul foog ne ay clash lañ lay toppe kenn toppale wala loolu loolu rek la mooy ne gaa yooyu loolu lañ lay wax yow yonent ma lay saab-saab ci boppam subir lu gën a tar li Ka'b ibn al-Ashraf wax mais waxul kenn ne gaa yi rey leen Abu Jahl déedéet rey def na lu ko neex xoola xoola Ummu Jamil moom Ummu Jamil lu mu def ñëw fekk yonent ma lay saab-saab fi mu kii bi mu koy saaga ay Muhammadun Euh, euh, xarey naa wa diinawu abay naa non muzammaman bañ moom ba da cee jaar moom damaa sax naan Muhammad moom Seydina Muhammad alayhi salaam muzammaman ki ñu ŋàññ moom mii naan Seydina Abu Bakar wan ma ko ko bu ma fekkoon dinaa xeer wi ma yor laay toj ci bopp bi mais yeneen salaam dégg na ko waxul ne dem leen eh, liquidez-moi euh, Umm Jamil waxul loolu ma ah. Makka lañ ne contexte yi il faut ñu ñi xam mbir yi Makka lañ ne tam même bu doon Medina la mooy ne gis nga Kaab ibn al-Ashraf mooy autorité moo koy digle du kenn tëb rek dem def ko yépp yonent mi alayhi salaatu salaam en tant que de d'état ci noonu jiitu jullit ñi maanaam te euh, waaw bon bon mooy jiitu jullit ñi ci loolu la joxe ndigal ñu door koo def mais ñoom ñépp yëgoon nañ ne Kaab ashraf ak ñeneen ñoom ka Kaab ibn al-Ashraf comme Kaab ibn al-Ashraf la ñuy def mais defuñu leen dara lu dul mooy ne militaire bi rek xam nga militaire bi doon ne ci dëkk bi mooy ne euh, buñ leen joxe juge bi ne leen dem leen ngeen jàppi diw voilà ci cadre boobu mais lu ñu toog koo xam ne euh, yow joxuñ la ci ndigal te tamit deful am na yoo xam ne moom bu ko defee jarul nga nekk dépositaire de l'autorité publique kooku jarul ngay laaj ndigal mais pour par exemple ay perquisition ak yooyu mooy fokk nga am de juge daal di koy def lu dul ay état d'urgence mooy yu mel noonu la mooy ne dafa am yoo xam ne autorité moo koy décider ah, ay groupuscule ñooy taxaw fële voilà kon nag euh, lii sunnatun mahjura kalla loolu darul sunna mahjura yow li ngay wax mooy dañ naan sun sunna la mais ban façon sunna la kan moo koy jëfe kan autorité koy def yow mën ngaa nekk benn waaye fee toog loolu bu doon lool désordre day am ci monde bi rek ku nekk yow man ngaa toog sax diw neexu la rek nga ne ñoom diw wax nañ lu dul nga dem rayi ko ñu ne lu tax ndax daa wax lii loolu loolu loolu sori naag li lislaam jàngale léegi kon ci kaw noonu la Ka'b ibn al-Ashraf noonu lañu ko rey léegi ñu ngi woon nag bul fàtte ne ñu ngi ba léegi ci tarjama en même temps ci tarjama Seydina Muhammad Maslama al alxaarisi al awsi almadani radiallahu taala anhu wa arda ah moom kon fekke waxoon nañ la ne fekke na xare yonent mi aleyhi salaatu wasalaam yépp ba mu des Tabuuk ndax gazwatu Tabuuk yonent mi aleyhi salaatu wasalaam moo ko wax mu daldi des foofu mas na yu romb yonent bi alayhi salaam benn jour moom Seydina Muhammad ibn Maslama ak tarjamakan Abu Naila Abu Naila moom ci histoire fii mu yem foofu la li ñu xam ci tarjamaam foofu la ci yem Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu mas na romb yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu romb ko Safa mu ngi euh, Safa muy inna safa wal marwata min sha'airillah safa foofu muy montagne boobu wadi'an yadahu ala yadi rajul mu ngi romb yonent bi alei satu salaam jël teg ko ci loxo benn waay mu romb ko daal di dem romb leen ñoom ñaar daal dem après yonent bi alei ne ko bi mu rombee di dem ba mu dem ba yi mu ne ko maa manaaka li ne ko mais eh, ne ko Muhammad ibn Maslama lan moo tax euh, nuyu lan moo la tere ba nuyu wooñu mu ne ko yaa rasulallah mu ne ko ndax man kat ndawu yàlla li damaa gis nga def ak waa jooju ci bu góor boobu bis boo euh, waa ji euh, mbir moo xamante ne nii gisuma nga def ko kenn léegi nag comme que da taxawoon di nekk di waxtaan Ah, fa karitu an aqta'a alayka ma bañ nag daal di dog sa seen waxtaan mooy yéen ngi waxtaan bëgguma nuyu leen bu ko defee ngeen arrêté li ngeen doon wax di ma fay après bon dagg seen waxtaan laa doon bañ looloo tax nuyoo ma ba pare mun a yonent na lay saab man kaana ya rasulallah ne ko ki yoroon moom sax kan la woon ne ko kan la moom waaw moom góor gi mu ne ko Jibril la Seydina Jibril la mu ne ko hada Jibril Jibril la kii ni Jibril la waqaala lii te nee na ma nee ma sànq gis nga bi nga rombee mooy daf ñu daf ko romb dalee na romb ñoom ñaar yonent ma lay saar saam di wax loolu gisoon nañ ko Seydina Jibril ma lay saar yu bari day ñëw yor forme benn nit comme ni mu bari woon ni mu doon yor forme Dihya ibn Khalifa al-Kalbi muy Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu Euh, moom Seydina Jibril lu bari la woon nu mu doon ñëw yor formam après bu leen rombee nag ba dem après yonent bi alei satu ci la ko doon waxe na ko lan moo tax nuyuwoo mu ne ko damaa gis kat yàpp waajoo nga def waajooj loo xam ne gisuma nga def ko kenn ma tama bañoon euh, bon may dagg seen waxtaan mu ne ko kokkan la mu ne ko kooku Jibril la nee na ma bi nga rombee bi ngay romb la na ma moom Jibril la ma ne hada Muhammadu ibn Maslam lam yusallim amma innahu law sallama radannaahu alayhi radannaahu alayhi salaam mu ne yonent bi alayhi salaam ne ko Jibril la Seydina Jibril la te nee na bi ngay romb mu ngi maanaam kii eh, kii de Muhammad Maslama mu ngi nii di romb moom moom moom réere wuñ ko fil mala'il a'la de la moom xam nañ ko fa al mala'il a'la moo tax Seydina Jibril ne hada kii de Muhammad Maslama ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne Muhammad ibn Maslama mu ngi nii di dem mais lam yu sallim mais romb nañu mais nuy wuñu ah ama waaw wée gis nga innahu law sallama bu ñu bu nuyoo woon de radab na alayhi salaam manoon kononte kon dinañu ko wuyu ah dinañu ko tontu dinañu ko delloo fayam ah, léegi mu ne nee na ma ne ko man Muhammad ibn Maslama ma ne yonent ma lay saab saab waa léegi moom Jibril moom lu mu la wax mu ne nee na ma maazaala yuusini bil jaar hatta dhanantu annahu ya'muruni fa uwarritha mu ne moom daal Seydina Jibril li ma doon wax deñul bi ma dénk di euh, voisinage voisin yi dëkkaale dëkkandoo ba sax ma yaakaar ne dina ma digal ma daal di koy moom donnuloo mooy mu dëkkandoo war a donn ki nga xam ne mooy dëkkandoo xadiis bi nii euh, mursal la ndax imaam alxasanul basri moom jëlawul ci seydina muhammad ibn maslama mooy déggawul ci moom waaye nag dernier xadis bi mooy ma zaala yusini bil jaar hatta zanantu annahu sayuwarrisu te dina ko def moom mu bokk ci ñuy doon loolu mu ngi saxiixayni euh, côté boobu kon moom seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu wa arda moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne ginnaaw bi yonent mi alayhi salaam génnee àddina Ah, dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ci xilaafatu Seydina Umar ibn al-Khattab ku Seydina Umar bari woon radiyallahu anhu bari ku amoon confiance la ci moom moo tax Seydina Umar eh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu eh, dafa ko masa ne ko dafa mas a dikkal Seydina Seydina Omar dafa mas a ñëw ci seen seen koñ ñoom waa banu Haarisa bokk ci waa bani Abdil Ashhal mu fekk fa Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu mu ne ko yaa Muhammad kayfa taraani mu ne ko yow yow Muhammad mooy Muhammad ibn Maslama noo ma gisee mu ne ko radiyallahu araaka kama uhibbu wa kama yuhibbu man yuhibbu laka al qawiyan ala jam'il maal afifan anhu adlan fi qasami walaw milta addalnaaka kama yu'addalu as-sahmu fi thiqaaf qaala alhamdulillahi alladhi ja'alani fi qawmin idha miltu addaluuni Seydina Omar mooy bi mu nee xalifa radiyallahu anhu mu ñëw ne ko waa yow mu ñëw foofu seen koñ fekk fa Seydina Muhammad ibn Maslama mu ne ko yow Muhammad noo ma gisee mooy ngir mu wax ko nag euh, sincèrement est-ce que moom jàpp na ne ba mu toogee ba léegi mu ngi doxal li li muy doxal ba mu nekkee xalifa ba léegi jaar na yoonum déet ndax nit moom foog ngay laajte naan man mooy bu dee yow da jàpp mooy ndax boo fi nee benn narcisse narcisse loolu baaxul narcisse yow da ngay gis ne yow tout le temps yow li ngay def lu baax la moo tax léeg-léeg di laajte baax est-ce que Euh, laaj gars yi mais est-ce que mooy ñoo xam ne nag xam nga ni ñii moom dañ lay wax dëgg ndax am na ñoo xam ne moom yenn façon conseil yi moom amul benn njariñ moom ndax moom gis nga li la neex rek lañ lay wax ñoon ñooy bitaanatu suu ñooñu ñoom jamais ñu wax loo xam ne lu baax la ñoom li la neex rek la ñuy toog boo tojoon àddina bi yépp ne leen est-ce que li ma def noonu la loo wax ñu ne la noonu la moom kay lu baax la loo def rek dinañu la ko daganalal ne la woo yow kay fii mu ne moom lii nga def moom dara féetuwu ko kaw ci mbaax alors que dañ koo wax ngir seeni intérêt ngir bëgg loo xam ne ñoom ci lañuy jabe sa ngërëm bu ko defee ngay tooyal seen ceeb mu ne ko nag yow Muhammad ibn Maslama dama bëgg nga wax ma ba ma faroog léegi li may doxal loo ci gis mu ne ko araaka kama uhibbu ni ma gise daal ngay doxale yow Umar ibn al-Khattab radiyallahu kon ni ma bëgge ngay doxale noonu ngay doxale wa kama yuhibbu man yuhibbu laka al yaa ngi doxale comme ni nga xam ne képp ku la bëggal lu baax li mu bëgg nga doxale noonu ngay doxale yow Allah léegi xam nga loolu lu vague la mu ne ko qawiyan ala jam'il mal mu ne ko ndax man gis naa ne ku am force nga ku ñàkk caaxaan nga ci dajale alal mooy alal yi lislaam tëral ne yii dañ koo war a joxe koom ay azaka ay jizya ak yi nga xam ne dañ koo war a joxe war koo dajale loolu gis naa ne ku ci taxaw nga ku ci foor nga ku ci dëgër na waaw ku ci am kàttan nga waaye nag ah fii fan anu ni kàttan ngir dajale ko yaa subhaanallah yow doo ci utiliser dara pour bopp allah xam nga lii moom bu dee ñun moom boo déggee ñu naan waa ji ak mën a dajale alal moom ñépp dañ naan pour moom la mu ne ko nag sa sa sa dajale mën a dajale alal googu te dëgër ci waaye nag boo ko dajalee ba pare yow gis naa ni doo ci utiliser dara pour yow lépp fi l'islam bëgg fi suñu borom bëgg rek nga koy dugal yow yaay mujj doo jël ci mbir mi dara te loolu moom loolu moom du lu ñuy laajteeti gis nañ tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab gis nañ amul ramada lan la doxale ba nga xam ne disette bi bi mu amee nga xam ne dafa mujj ne moom fekk jullit ñi lekkatuñu yàpp moom dootul lekk yàpp dootul lekk yàpp fekk ñu ëpp ci jullit ñu ngi nekk ci coono gu toll nii jamais jamais gis nañ ni mu doon wëri ci kër yi di duggut na Seydina Umar ibn al-Khattab moo tax mën a ko afifan an waay waay alal ji loo ci am force ci dajale ko boo paree dara doo ko laal ngir yow lépp da koy séddale jaamu yàlla yi ak fi suñu borom bëgg nga def adlan fii qis fii qismi oh yaa maandu ci boo koy séddale doo ci jëlal dara sa bopp waaye booy séddale doo ne waa kër Omar nag nañ jël plus ñi ci des ñu jox leen ay miet jamais déedéet adlan ku nga fii qasmi waaye tamit doo ñëw ne waa këru Omar comme que naa leen wàññil déedéet li ñu war a am rek nga leen di jox mu ne ko nag gis nga walaw milta gis nga yow Seydina Omar ibn al-Khattab man Muhammad ibn Maslama maa lay wax lii walaw milta gis nga boo dëngoon ci lii lii boo ko boo ci trajectoire bii nga nekk muy lii nga xam ne moom la ñu yonent bi aleyhi salaatu jàngal nekk ñoo xam ne ñu maandu te jub nekk ñu doy gis nga boo wàccoon yooyu wala wu mil ta'addal naaka kamaa yu'addalu as-sahmu min ath-thaqaf ne ko gis nga nag gis nga boo wàccoon trajectoire boobu moyoon ko wat naa ne addal naaka doon konoon te kon dinañ la tegaat ci yoon bi boo wàccoon yoon wi dinañ la forcer teg la ci kenn ni nga xamante ne noonu la ñuy jubbantee mooy mooy mooy mooy mooy arc sahm mooy lance voilà lance yi ñuy sànni ci xeex yi xeej comme ni ñuy jubbantee xeej noonu kon boo dëngoon noonu lañ jubbantee Seydina Omar ibn al-Khattab neewul eh mais c'est qui mais yow man ngay xanaa xamoo may kan eh mettez-le en prison non non non non non non laysa hada huwa Umar kooku du Seydina Umar ibn al-Khattab melul noonu nekkul woon mutakabbir nekkul woon kuy rëy rëylu wa kay wa wa wa wa lima laa wa qad rabbaahu sayyidul bashari wa kafa ana lu tax du mel noonu ndax ki gën ci mbindeef yi moo ko yar muy sallallahu alayhi wa sallam te ku mu yar bay moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab merul ndax bari njiit yoo xam ne seen problème mooy bëgguñ ko leen wax dëgg boo leen di wax dëgg ñu lay mere bu dee conseil nga nga wax leen dëgg ñu dàq la wala ngay seen xarit wax leen dëgg doo ñu ñu coupé ak yow dootuñ la faale wala fuñ la gis di la wan ne dañoo mer te kat dëgg rek nga leen wax Seydina Umar ibn al-Khattab moom jëlewu ko noonu de te jullit bu ne noonu la war a def bi mu ko waxee loolu te nag boo fi dëngal boo dëngoon mel neneen dinañ la jubbante comme ni ñuy jubbantee xeej mu ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla man Umar radiyallahu anhu alladhi mi nga xam ne ja'alani fi qawmin idha miltu addaluni man ne Umar maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma def boole ma ci ay nit ñoo xam ne bu ma dëngoon bu ma jubaluloon dëngal ñoom dinañ ma jubbanti waaw waaw moom nag Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni ñu ko gise woon bi ñuy gis tarjama Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu de Malik di Sa'd ibn uh, Abi Waqqas radiyallahu comme niñ ko gise woon moom Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Muhammad ibn Maslama mi problème bu masoon a am ci gouverneur mi mu fal ci ci dëkk yi ci gox yi mooy bu ku ci am problème ak ñañ la ña ngay say administré wala mu am loo xam ne da koo bëgg xam ci kam fa teg ndax mu ngi ci lim ko teg wala déet Seydina Muhammad ibn Maslama bii la doon yónni moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda amul dara lu doon masa xew ci gouverneur mi lu dul mu yónni ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu moom lañ la waxoon ne mooy équivalent euh, inspecteur général de l'État bu Seydina Omar ibn al moom lu mas a am ci gouverneur yeeg yooyu wala mu bëgg xam danaan si yow Muhammad ibn Maslama demal ba Iraq demal ba Sham demal ba Misr demal ba Makka demal ba fenn demal ba Yaman demal ba Hadramaut bu ko defee nga xoolal ma kama fa teg te nag lan la fa nekk moo tax gisoon nañ ko keroog bi waa Kuufa ñëwee doon jàmbat Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas moom mii la yónni woon moo demoon defoon enquête bi wër ci jàkka yépp nga xam ne ku nekk mu daal di lay déglu après mu daal di def rapport am daal dem wax ko Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu wa ardaa moom Seydina euh, Omar eh, eh, Muhammad ibn Maslama moom nag ginnaaw loolu dafa newoon koo xam ne après mooy jamonoy fitne yi moom dafa newoon koo xam ne dafa dafa daf ci jàppalewul woon benn boor ndax njàngale moo xam ne moom la koy yonent bi aleyhi wassalaam waxoon même bu boobu daif la en tout loolu la doxe ndax dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane ko woon moom seydinaa Muhammad ibn Maslama ne ko yaa Muhammad satakoonu furqa wa fitna wa ixtilaaf ne ko nee na yonent bi wassalaam dane ma yaa muhammad e yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi radiyallahu anhu eh, bon loolu gisoon nañ ko mooy ne ñoom mooy ne moom dafa bokk ci ñi ñu tudd yonent bi alayhi salaatu salaam laata muy ñëw eh, muy seydina muhammad ibn maslama mu ne ko kon moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa muhammad ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li ma lay digal radiyallahu an mooy bon même bi la rek li ma lay jox comme conseil li ma lay jox comme conseil mooy sa takoonu furqa wa fitna wa yëgal ne dina ami dina ami ah wuute dina am ci biir sama xeet wa fitna fitna dina am waxtilaaf ak wuute bu amee nag yow fak sir say fak dammal sa jaasi damm ko bu ci participer ci benn boor waqta watarak sa flèche bi mooy fi ngay jël flèche boo jëlee flèche bi arc dugal fi nga koy dugal buum boobu di tawee ko loolu noonu mu ne ko dammal loolu waqtan dagg ko mooy am nga buum la mu ne ko daggal watarak wajlis fii bayti tanga toog sa kër bu loo xewee bul bul bul jàppale kenn mu ne fa fa'altu ma amarani nee na loolu laay def ba mu xewee moo tax moom jàppalewul kel moo tax ar-Rabaza la newoon muy foofale seydna abu dhar alxifaar yi ne woon radiallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag seydna muhammad ibn maslama looloo taxoon euh, kii doon wax euh, euh, seydna xudayfa ibn alyamaan radiallahu anhu mu doon wax naan man de xam naa nit koo xam ne fitna yi du ko laal te du ko lor ah sa ñim ko waxoon ba ñu demee nee na ma ñu romb dem Medina gis ay tànt ab tànt ñu dem muy tànt Seydina Muhammad ibn Maslam ñu dem wax ak moom fekk muy moom euh, mu daldi beru amul kenn koo xam ne moom lay jàppale comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon euh, dénkaane daal di woon ko digal moom nag seydinaa Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu wa ardaa mu ngi génn àddina foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, moom ñi ko nag mooy waa Shaam ndax benn waay la boo xam ne euh, bu bokk bu dëkk ordon al urdun mooy ordon bi ñu xam mooy Jordan al urdun ci arab moom la tubaab yi naan Jordanie mooy dëkk wopp ci Sham la bokkoon moom bi mu gisee ni Seydina Muhammad ibn Maslama moom dafa wéet bokkul ak kenn dafa beru ci problème yi am kom que moom ku texee di la mu fekk ko foofu këram daal di dem ray ko ndax daa jàppoon ne moom dafa waroon a jàppale temps bokk comme que nag jàppalewu ko mu daal di koy rey moom Seydina Muhammad ibn Maslama kon noonu la génne àddina imaam al-Waaqidi nee na ci weeru safar la l'an fekk bi muy génn àddina mu ngi am 77 ans waaye imaam al-Madaini rahmatullahi alayhi dane moom l'an 43 la génne àddina mooy ne loolu wuute la ci ban année la génn àddina waaye këram la ko waajooju daal di reye fekk ndax bokkul farul ak fi nga xam ne moom foogoon na ne foofu la war a far mu génn àddina madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon kooku mooy seydina muhammad ibn maslama ak abu naila moo waxoon nañ la liñ xamoon ci histoire foofu la yemoon ci fi nga xamante ne mooy ci xew-xew boobu bu Kaab ibn al ashraf moom abu naila ak seydina muhammad ibn maslama radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu waaye imaam al imaam ibn ibn Isxaaq rahmatullaahi waxoon na ne ñi nga xam ne pour ñi nga xam ne defuñu woon seen tarjama ba pare jotuñoo def ci seen tarjama kon dane woon ci riwaaya fajtama fi qatlihi Muhammad ibn Maslama mu ne mu daal di dajaloo ngir rey ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Ashraf Muhammad ibn Maslama di Seydina Muhammad ibn Maslama mu ne wa Silkaan ibn Salaama ibn Waqsh ak Silkaan ibn Salaama ibn Waqsh wa huwa Abu Naa'ila te moom mooy Abu Naa'ila mu ne wa Abbaad ibn Bishr ak Seydina Abbaad ibn Bishr moom mii gisoon nañu tarjamaam Seydina Abbaad ibn Bishr ibn Waqsh ñoom ñëpp ay mbokk lañu gis nga Salama ibn Salama ibn Waqsh ak Silkaan di Abu Naa'ila ibn Salama ibn Waqsh ñoom ñëpp min Bani Abdil Ashhal radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne wal Haaris ibn Aws ibn Mu'aaz ak al Haaris ibn Aws ibnu Mu'aaz ibnu Nu'maan al ansaari bokk ci waa Aws moom mii di alxaaris ibnu Aws moom doomu frère Sa'd ibnu Mu'aaz la mooy Sa'd ibnu Mu'aaz nekkoon sayyidul ansaar euh, moom frère am moo jur ki nga xam ne mooy alxaaris bi nga xam ne imaam ibnu Isxaaq rahmatullah alayhi nee na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bokk rey ki nga xam ne mooy Ka'b ibn ashraf ànd ak ñoom Seydina Muhammad ibn Maslama ah, moom nag loolu lañ am ci moom ki ci tegu mu woon moom Seydina Muhammad ibn Isxaaq ginnaaw al-Haaris ibn Aws ibn Mu'aaz mu ne ahadu bani Abdil kenn ci waa bani abdul ashhal mu ne wa abu abs ibn jabr axu bani xaarisa mu ne ki leen mujjeeloon mooy abu abs ibn jabr nekkoon mbokk waa banu xaarisa mu ngi tuddoon abu absin ibn jabrin ibn amr ibn zayd ibn jusham ibn majdaa ibn xaarisa ibn xaarisa ibn al xasraj amr ibn malik ibn al al ansaari awsi muy mbokk ñoom seydina muhammad ibn maslama ñoom ñépp ñoo bokk maam muy ñoom al awsi ci waa aws lañ bokk ñoo xam ne ñoo bokk ak ñoom sala sa euh, ñoom abu nail ak ñoom ñépp ñoo bokk xaarisa ñoom ñépp ñoo bokk maam muy abu absin euh, am nañu ne turam moom abu abs bi ibn jabr na mu tuddoon Abdul Uzza la tuddoon am nañu ne Abdul Uzza la tuddoon waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo changé turam Abdul Uzza mooy afara ay tumul laata wal Uzza wa manaata thalithata al uxra alakum adh-dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza boobu muy wax ci suuratu najmi mooy afaraytumul laata mooy yàllaay Quraysh yooyu arab yooyu ndax gisu ngeen al laata laat wal Uzza ak seen yàlla boobu di seen caaxaan yooyu xërëm yooyu ñu doon tudd léegi nag moom nag noonu la tuddoon Abdul Uzza mooy eh, jaamu sanam boobu idole boobu di al Uzza léegi yonent ma lay saar saar daal di changer loolu waxoon nañ ci affaire changement de tour lool duñ ci ñëwaat ci bi ñuy def tarjama foog naa Seydina Abdurrahman ibn Awf comme que moom Amr Abd Amr la tuddoon yonent ma lay saab saab wala moom ci yenn riwaay mu ne fa tasammaytu fa lama aslamtu tasammaytu Abdurrahman Allah mu ne bi nga xam ne ci laa euh, fa lama aslamtu bi ma tuubee ci laa jël changer tur tudd Abdurrahman ba xaritam ba Umayya naan ko man xawma Ar-Rahman da tur boo xam ne moom ngay def sama digganteeg yow mu ne ko kon yow yaay abdil ilah mu ne ko waaw benn waaw qul ud'u allah aw ud'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna mu ne ko garaawul abdurrahman ibn awf sayyidina abdurrahman umayya waxal loolu yow waxal abdul ilah garaawul comme que nee nga doomu woowee noo xamul ar rahman abdurrahman garaawul foofu noonu waxoon nañ li jëmoon ci changement masalaay changer tour yooyu waxoon nañ kon yeneen ci ma lay saab saab changer turam euh, tudde ko Abdurrahman Abu Abs dangay ne Abu Abs lan la dàkkantal la ibnu Jabr dàkkantal la euh, moom nag bi yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaayee kon mu bokk ci waa banu Abdul Ashhal ci waa ahlul Madina imaam Ibn Sa'd rahmatullaahi alayhi mu ne moom di Abu Jabr bi Abu Abs maanaam Abu Jabr Abu Abs ibn Jabr yonent mi alayhi salaatu salaam da koo mbokkale woon ak Xunays ibn Hudaafa bi muy def politique bu bi di boole di mbokkale diggante jullit ñi moom ak Xunays ibn Hudaafa moom la boole woon ñoom ñaar la boole woon ñu nekk ay mbokk moom Seydina Abu Abs ibn Jabr imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi nee na moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Badrin te bi muy fekke ghazwatu Badrin mu ngi amoon quarante-huit la amoon moom Abu Abs ibn Jabr mu ne moom mii nag moom Seydina Muusaa ibn Uqba mu ne moom mii di Abu Abs ak Abu Burda bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ doon damm xërëmi waa Bani Haarisa yi bi ñu tuubee ñoom ñaar loolu gisoon nañ ko bi ñu doon gis Euh, tarjamaay euh, Amr ibn al-Jamuh gisoon nañ ko ba doomam yi ñoom Mu'adh ibn Amr ibn ak ñoom Seydina Mu'adh ibn Jabal ak yooyu mooy gone yooyu doon ñëw biñ nee gone bi ñuy dóor a tuub fu ñu tege seen seen yàlla yi rek ñu dem damm leen moom mii di Abu Absin moom abu burda bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ doon dem waa xërëmu waa banu xaarisa yi bokkoon nañ ci ñu leen doon toj bu ko defee buñ tegee ba gaar ni rek ñoom buñ ñëwee daldi e, toj yooyu nga xamante ni moom moom mooy seen xërëm yooyu ñu doon jullee ñu doon ñu doon ñu doon yi jaam seydina zubayr ibn bakkaar raxmatullaahi alayhi ah dafa solo ci xadiis boo xam ne wérul mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dane dafa jox Abu Abs bi ibn Jabr ginnaaw bi nga xam ne ci la silmaxa ndax nee na après dafa silmaxa da koo jox eh, benn yat boo xamante ne nii ne ko del niitu del leerlu ci lii mu ne loolu ci la doon niitloo fekk ak gisam daldi woon dem waaye xadis boobu noonu wérul moom nag seydina euh, abu abs ibn jabr imaam na mu ngi génn àddina l'an 34 euh, te bi muy génn àddina mu ngi amoon soixante-dix ans ki nga xamante ne nii moo ko jullee woon bi mu génnee àddina mooy Seydina Usmaan ibn Affan fekk ci xilaafaam la ndax l'an 34 la moo ko jullee moom Seydina Usmaan ibn Affan daal di koy denc moom Seydina Abu Habs ibn Jabr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon nag tey insha kon dañuy yem foofu kon jeexal nañu histoire Kamb ibn al ni nga xam ne noonu la doon lor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, ba mbugal mu toll noonu nekk dal ci kawam muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di diggale ñu daal di ko rey ñi ko reyoon di ñoom Seydina Muhammad ibn Maslama ak ñim àndaloon kon nag ci jotaay bii di ñëw ñu ci xew-xew yi xew ci ñetteelu année bi inchaa allahu taala wallahu taala a'lam wa wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi